الفائزين الرابحين خاصة صاحب الكتاب سيدي الإمام صلاح الدين التجاني أما بعد fi ñu yemoon kon ba tey mooy ci yent bi sallallahu alayhi wasallam no qaala ta'ala ma farratna fil kitaabi min shay'in maanaam ci al kunuz al ashara ci al ci euh, chapitre bi di umumur rahma maanaam matale gi yërmandeeg borom subhanahu wa ta'ala matale lépp Euh, ne borom subhaanahu wa ta'aala dafa wax naa ne maa farratnaa fil kitaabi min shay'in euh, euh, maanaam bàyyiwuñ ci téere bi dara te yent bi foofu moom yent bi sallallahu alayhi wasallam kullu shay'in mooy lépp moom mooy lépp lépp lépp mu ne kon nag fa kayfa ana naka yu'adhibu lay mbuggalee alxabibu soppi bi xabibahu soppeem al muhaajir aji gàddaay mi màkkata ci màkkata mooy kaanallaahu yàlla musta dañ te du dañ di nekk walla shay ate amul dara loo xam ne ma woo ànd na moom te ilaa ki jëm ci madina nag wax aana ba tey ala ma alayhi kaana loolu buntu ishaara la rek ci ne yent bi sallallahu alayhi moo fi nekkoon naka jekk moom ki jóge màkka ki dem madina benn benn jëmm ji la rek ki nga xamante ne moom mooy ki mësa nekk naka jekk ci boroomam subhaanahu wa ta'ala maanaam moom mooy ki nga xamante ne moo fi ne ba tey rek te moom mooy koo xamante ne léppam yàlla la mooy yent bi rek sallallahu alayhi wasallam te na mu nekkee noona ca na ko boroom ba ca ca ca ba dara du dara ba léegi noonu la mel waaw voilà maanaam daal moom moo fi ne rek kon nag fa kayfa ana naka yu'azzibu ci lay mbugalee nafsuhu boppam kon loolu moo nekkoon juróom-ñeenteel bi maanaam jotaay yi ñaari jotaay yi weesu yaataloon nañ ci buntu boobu noonu ci borom bi ci yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama taxawee gi mu taxawee xaqiiqa boobu wa xam ne war da rot na min bi ci di euh, tiital ah, euh, di tiital gaa yi waaga bi ak di mbug ak di wax na di mbugal li ahlul kufri ñeel boroomu kéeféri wal isyaan ak mooy yàlla yi waxuloo de wa xuludin ak a béel fi naari ci safara wa xayriha ak yeneen yu dul yooya fa huwa loolu mawkulun dañ koy daal di bàyyi rek ilaa karamillaahi ci teraanga yàlla taala aj kawe ji maanaam loolu moom mooy yaakaar gi ñu war a am ci borom bi subhaanahu wa taala comme li waa ji kaw kaw bi ñëwoon ne yent bi sallallahu alayhi wasallam dama bëggoon a xam kan mooy kan mooy euh, yawmal qiyaamati kan mooy àtte gaa yi mu ne ko xanaa yàlla rek waa ji daal di tëb kontaan gars yi dañu ne li lan la mu ne parce que li tax ma kontaan mooy dama xam ne yàlla dafa yàlla dafa dafa dafa tedd ko maam dafa tabe dafa tedd dafa généreux te ku tedd moom dangay gis ne buy bu dee moom rek lañu bàyyeel mbir yi non kon kon suñu affaire baax na loolu mooy suñu affaire baax na maanaam euh, saxaaba yi nar koo delloowaat ci maanaam ci raison ci moom nar ko raisonné yéen tamit saa bàyyi leen ko ak njortam bu rafet. maanaam euh, bunt bi bunt bi euh, loolu maanaam ci lool la ci loolu lay jëm maanaam ci di xiirtal nit ñi ci ñuy am njort bu rafet googu waaye donte maanaam du ñu nekk ñoo xam te ne dañuy mujj tamit dem ba woru dégg mun a is ndax alkarim aji tedd ji laa da mënul ñàkk la woo ñeel ko min infase ci mu wéyal alwaadu li mu dige maanaam li mu diggee moom faaw dana ko def walakin waaye min kamaalil karam dafa bokk ci matu teraanga nag ixlaafi wuutee alwaid ak tëkku maanaam daa bokk ci maanaam nit ku tedd nit ku baax euh, tey bu fekkente ne dafa daf la dig dara euh, souvent da ngay jàpp ne dana ko def c'est fini parce que diggee na ko waaye su fekkente ne dalaa tëkku bàyyi ba ma jàpp la euh, tamit comme que maanaam teraangaam moo koy yóbbu ci rek li mu la tëkkoo du mujj du mujj du mujj daanaka du mujj fenn ndax maanaam dalay dalay mujj a bàyyi parce que moom noonu la mel ak am la daal moom daa baax quoi voilà maanaam mais loolu loolu comme niñ ko gisee rek maanaam ci buntu euh, rafet njort gi ñu war a def rafet njort ci borom bi subhaanahu wa taala ànd ak loolu yëpp xam nañ ni borom bi subhaanahu wa taala maanaam euh, li mu ne lii la maanaam euh, loolu du du du ñàkk am te Euh, waru maanaam li nga xam ne moom moo gën a màgg ci lii bokk na ci bàkkaar yi gën a mag yi nit yi dal nit ki moom mooy waru mooy waru ci euh, maanaam war a bokk maanaam am kóolute gu ëpp ah, ci ci ci sa mucc voilà euh, kon loolu ba fi ñu jot kii loolu moom mooy borom zawku njëkk yi maanaam liñ jot a gis ba fii loolu yëpp moom mooy borom zawq yu njëkk yi léegi mbir mi ñaari zawq la maanaam euh, masala umumur rahma waxoon nañ ne la masala la boo xam ne masala zawqiyya la maanaam du masala ilmiyya loolu euh, maanaam ci zawq la aju ci goût ci ay sensation spirituelle la aju yoo xamante ne la taxoon euh, la tax maanaa boobu maanaam loolu bi yegg si maanaam buntu lu mel noonu Euh, di am loolu tamit ñu maanaam waxoon nañ ko yaataloon nañ lan moo tax maanaam loolu di am ak it ne léeg-léeg aarif billaahi dañuy am genre genre yu mel noonu euh, kon zawq bu njëkk boobu kon jàll nañ ko amma daal nag léegi ahlu zawq ñooñu mos maanaam zawq maanaam mooy sensation spirituelle bi al axar bu mujj bi ñooñu ñan lañ wax mooy ñeneen ñi ci des al axar maanaam ñeneen ña fa qaalu ñoom diñ dañu ne innal jannata li wér booy mooy al jannatu wan naar ak sawara maa huma nekku ñoom maa nekkuñu huma ñoom ñaar daaru këru istiqraar saxuwaay wa innama am ba des mooy huma ñoom ñaar daaru sulukin ñoom këruk këruk sóobuwaay la wal istiqraar waaye saxuwaay ba nag indallaahi fa yàlla la ne li an ndax as safar tukki alxaq bii dëgg min alxaq ci kii dëgg muy yàlla lay jóge ila alxaq jëm ci kii dëgg muy yàlla maanaam minallaahi ci buur yàlla kaana ci la nekke woon al ibtidaa tàmbali ga wa ilayhi te ci jëm ci moom kese al intiha la mujj di ne loolu la ay alquran yu bari tegtale nañ ko euh, bokk na ci yi nga xamante ne euh, bokk na ci li koy tegtale mooy aay yi nga xamante ne moom lay wax mooy fi na naan wa anna ila rabbikal muntaha ci sootu najmi aaya ñaar ñeent fukk ak ñaar allah waan na te li wër bu wër mooy ilaa rabbika jëm ci sa borom donc al muntaha fa la jeex jeextal ga maanaam ndaj foofu la mbir yi jeexee ah kon euh, finalité yi terminus bi mooy nga jëm ci sa borom subhaanahu wa taala hmm? ak kama bada'akum ta'udun suratul a'raf ayat 29 kama badaakum kéem ni mu leen tàmbalee woon ci bind ta'uduna noon la leen di delloo maanaam ni ngeen tàmbalee woon maanaam euh, ni mu leen mooy dalee na tàmbale woon ci xam-xamam moom yàlla fa ngeen nekkoon ci azal mosoo leen dañ di nekk ci xam-xamam ci moom ci mystère boobu niki noonu foofu ngeen di delluwaa maanaam jëmmi tàmbali gi mooy jëmmi dellu gi te loolu Euh, mu ne kon wa ala min waali ci ci lu lu tëggu ar noonu ar arwaaxukum seeni seeni ruux ta ta taarujuna ngeen di ngeen di delluwaat maanaam si ruux yi fa mu jógee foofu rek ngeen di yéeg yéegaat rañaanaat demaat delluwaat foofu te moom mooy ci yàlla comme ñun ci yàlla lañ jóge ci yàlla la ñuy delluwaat inna lillahi comme ni wa inna ilayhi raji'un comme ni ko aaya yëpp di waxe ci yàlla lañ jóg lañ yàlla moo ñu moom te ci moom la ñuy delluwaat ñu ñëpp ak wa ilallaahi al jëm ci yàlla ci la delluwaay bi yëpp di di amee maanaam boo xoolee euh, ay yi wax yëpp ci alxuraan buy wax naan delluwaay bu mujj bi yëpp rek danaan ci yàlla la maanaam kon loolu moom moo tax ñoom ci seen zanq boobu maanaam ñoom euh, aay yooyu maanaam euh, yàlla da leen cee mosal benn compréhension boo xamante ni dañ ciy comprendre ne ñoom maanaam yëg-yëg bu ñu am la wala boog benn dévoilement bu ñu am la buy tax ñu comprendre que ni mbir yëpp ci yàlla lay mujj rek tôt ou tard ci yàlla lay mujj kon amul loo xamante ne dañ naan euh, mbir mi maanaam lii fii la affaire bi di kon bu boobaa ñoom li ñu gisee ne ci ci kaw loolu kon dañuy gis ne àjjana ci jëmmi boppam ak safara ay dëkkuwaay la yoo xamante ne sóobuwaay lañ rey en réalité mais duñu saxuwaay c'est-à-dire que ñoom ci seen bopp. du ne nit ñi foofu la ñuy mujj réellement mais ci yàlla la ñuy mujj réellement mais nag loolu ñu bàyyi xel wax jooju jubluwuñ ci ne euh, lii ñuy wax ne mbugalu sawara wala euh, xéewalu àjjana dafa sax abadan mais ne loolu amul waaye liñ ci jublu mooy ne euh, soobu maanaam dafa am ay cycle benn cycle boo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala noonu la amalee mbindeef yi fi ñu jóge moom mooy ci moom borom bi subhaanahu wa ci xam-xamam ci sañ-sañam man-manam foofu la ñëpp jóge euh, borom subhaanahu wa ta'aala génnee ñu ci ray boom boobu kumpaam boobu ci àdduna bu ñu tuddee alama xadara la bu ñu tuddee alama euh, foofu amuñu distinction entre euh, lii nit la lii garab la euh, lii suuf la lii bant la euh, lii dénk lii lii lii lii lii gaynde la lii golo la lii jinne la lii malaaka la loolu amul woon amul distinction boobu ñëpp dañu nekkoon ci benn système boo xamante ne maanaam benn xadara boo xamante ne mystère total moo am amul dara lu identifié wu par rapport ak leneen parce que xadara euh, boobu mooy borom bi subhaanahu wa maanaam ci foofu moo tax ni kenn amu fa accès loolu tax xadara boobu kenn amu fa accès parce que c'est un mystère mais maanaam total absolu léegi borom bi subhaanahu wa bi mu demee al amal saani xadratul al amal saani maanaam dafa dafa def tanazul maanaam dafa def benn dafa wàcc dafa def benn tanazul maanaam benn descente ci manifestation ci feeñoo loolu bi mu amee loolu mooy xadratul al amal saani loolu moom moo tax ah, xadara njëkk bi moom la ñuy tuddee xadaratu tams wal ama maanaam xadarawu maanaam ak tams maanaam far far giñ far xam nga même far giñ far lépp ak aku aku nëbb loolu tax euh, xadis bi nekk sunan imam Tirmizi bi ñu laajee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ayna kaana rabbuna qabla an xal an yaxluqa al xalqa daf ni kaana fi amaanin laysa fawqaha fawqaha hawa hawaa'un wala tahtaha hawaa'un maanaam euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko lan fan la suñu borom nekkoon laataa muy bind mbindeef yi mu ne dafa nekkoon ci euh, ama boobu lay wax maanaam ama Euh, dañ koy wax niir ci wolof ci ci ci wolof maanaam arab yi dañuy xamee baatu ama muy niir euh, mais niir mooy lu yiiraate maanaam le fait niir bu fi nekkee day yiir jant bi looloo tax ci silmaxa ñu naan ko al ama maanaam ndax dafa maanaam bët yi maanaam dañ koy def du gis li ci biti du gis àdduna bi li ci biti donc ama loolu la maanaam mooy loo xam te dë mais telewul ne yàlla ci boppam dafa nekk ci benn niir bu tudd bu maanaam benn mot benn nuage déedéet loolu yent bi moo tax mu ne amul dara ngelaw luy nekk ci kawam amul lu nekk ci suufam maanaam mooy amul place bu absolu c'est-à-dire que maanaam dafa nekk dans le mystère le plus absolu loolu la baatu ama di teg ci foofu euh, kon xadara boobu maanaam bi mu defee tanazzul wàcc foofu euh, ci xadara bi ci tegu ci la amee lu ñuy lu ñuy lu ci la ci la amee maanaam ci la commencé euh, sa xadaratul ama saani boobu parce que xadara bale moom dañ koy wax al tamsu wal ama mooy c'est-à-dire que la la la la la la la présence de l'effacement et du mystère total et voilà wala nga ni la présence de l'effacement et de l'occultation wala de la et de l'aveuglement total ah mu nekk na ko firee noonu euh, donc dafa tëju mais beneen bi ci des foofu loolu moom moo tax ci xadara boobu ak zat loolu tax nekk-nekk borom bi subhaanahu wa ta'ala cest essence loolu kenn mënu ci am accès mais amul manière boo mën a am ba am fa accès te ci xadara boobu amu fa tuur amu fa tuur amu fa melo amul naka amu fa kañ amul jamono amul bërëb amul keneen ak keneenin wala leneen ak leneenin maanaam mooy al ghayr lu un loolu amu fa donc foofu tur sax amu ko fa tur rek amu ko lool hmm? loolu moom moo tax zaat ak zaat ak zaat al aliya wala ak zaat al mutlaqa maanaam naa la l'essence euh, élevée wala l'essence sanctifiée ou l'essence absolue amul maanaam amul yii yëpp amu ko amul tur amul melo attribut amu ko amul circonstance de lieu ni de temps ni euh, de manière ah amul autre amul autrui amul leneen amul dara voilà mënuñu ko mun maanaam amul un tout wala un rien loolu lépp amu waaw c'est-à-dire que c'est le mystère total al-ama al-mutlaq c'est le mystère dañ koy am loolu la hadrat tams wal ama léegi bi mu defee tanazzul bu njëkk bi maanaam wàcc dafa jóge ci niveau boobu léegi euh, am na benn euh, album bu ma commencé woon rédiger ci tuddee woon ko la connaissance à travers l'exemple à travers l'exemple ma jëloon exemple ki nga xamante ne moom mooy defar benn jeu vidéo woom waaw waa ji di def jeu vidéo woom c'est-à-dire ki nekk ci jeu vidéo bi euh, personnage boobu amul benn moyen pour mën a am accès ci man maay kan pour mën ma xam amul il n'a aucun moyen parce que moom déjà fi ñu ko confiné c'est-à-dire que dans l'ordinateur après ordinateur bi dafa am benn système d'exploitation boo xam ne ci loolu rek lay fonctionner moom système d'exploitation boobu te ci biir système d'exploitation boobu mu am ci benn euh, CD wala benn disque dur boo xamante ne foofu lañ confiner programmation yi li aju ci ay mbiram yëpp et que loolu yëpp tamit euh, loolu maanaam en dehors même du système assa kii bi mooy euh, langage assembleur bi bi nga xamante ne day mën a boole day day day day maanaam déjà rek système d'exploitation bi daf koy mën di décoder loolu rek déjà daf ci am problème maanaam moom en fait am na problème à tous les niveaux pour mën a xam yàlla tere muy génn cadre ordinateur bi nag pour xam man mi ko defar man mi ko concevoir may kan loolu mënta ne. Euh, waaw no non non marionnette la effectivement d'ailleurs loolu ci ngay comprendre masalay dogal moom yàlla yàllaay dogal mbir yépp loolu da koy comprendre ànd ak ne mën naa koo programme ak benn intelligence artificielle c'est-à-dire que de telle sorte que day mën di dóor lii day mën di def mais lépp sama maa ko programme en fait voilà day mën di dem di daw di kii ñu naan dugg na ci néegam yéeg na def na lii def na laa ma ngay taseeg ñee ma ngay xeex ak ñëlee ma ngay làqatu fii mi ngi def lee mu ngay liggéey yi ji ma ngay yooyu yëpp en fait man maa ko programme su dul woon programme bi ma def moom du mën def loolu yëpp voilà loolu ci ngay gisee dogal maanaam maanaam bon exemple la en fait moo tax dama gisoon ne euh, lépp lu aju ci jeu vidéo boobu rek boo ko jëlee mboolem li ñuy wax ci domaine maarifa daanaka mën nga ko cee génnewaat lépp lépp ou presque mën ko cee génnewaat loola taxoon moo jëloon exemple boobu pour illustrer yi nga xam ne moom mooy domaine maarifa yépp yi ci des euh, léegi comme waa ji moom moom manumaa xam man moom yàlla abadan mënta ne moom moom personnage bi mais dina xam ne am na ku ko defar et dina gis environnement am dina gis ay euh, ay euh, nu mu ay ay ay ay tabax dina romb ay garab dina am benn environnement et yooyu yëpp dina ko xam. dina gis ñeneen yeneen personnage yoo xam ne man dama leen a programmer voilà yooyu yëpp dina ko gis suufu nekkee ci biir jeu bi mais foofu la man a comprendre et que lépp lu mu comprendre du ko comprendre à travers man may kan mais ni mu koy comprendre mooy à travers manifestation yi ma def ci li ma defar foofu. c'est-à-dire que yi ma ko def ci lay gisee ne ah ki ki ki defar lii de ki defar lii de am na xam-xam ki defar lii de am na kàttan ki defar lii de ah, am na sañ-sañ ki defar lii de mën na lii ak laa donc moom ci loolu à travers loolu lay gisee une partie ci samay attribut ci samay man maay kan nan laa mel en fait mais pas ci sama jëmm man may kan dëgg-dëgg loolu moom mënu ko xam voilà. soxlaam ci xam sama jëm day daal jeex quoi. ah. soxlaam ci xam man sama jëmbu man day daal di commencé jeex parce que. Mhm. li muy mën a appréhender à travers li muy gis moom mu ëpp. voilà exactement xam man may. exactement maanaam moom mënul am accès ci man lu dul à travers leneen looloo tax borom subhaanahu wa ta'aala à travers kiiraay yi rek la ñuy feeñoo mu amul leneen à travers kiiraay yi rek <laughs> la feeñoo. te li ci gën a yéeme moom mooy moom ci jëmmi boppam moom mooy kiiraay bi ba pare moo def kiiraay bi loolu bokk loolu li loolu leen beneen yi kiiraay bi ne gis kiiraay bi ah bi mi ngi fi mais ñun du ñu gis ne ki duñu gis lan kiiraay bi voilà euh, léegi kon euh, bu ñu jëlee. Euh, waa jooju man pour ma mën programmer ko il faut que ma dugg ci ordinateur et que il faut ma am lu ñu tuddee ordinateur et foofu langage man ma def descente cest à ci ordinateur bi am langage assembleur bi nga xamante ne moom code yi mu am yëpp mooy 01 01 01 binaire la en fait 01 01 01 01 ci laa mën a waxtaanee ak moom. c'est-à-dire que ci laa mën a plutôt utiliser euh, kii bi nu mu tudd système d'exploitation bi maanaam euh, ordinateur bi xam nga ñun suñuy wax ak ordinateur bi euh, loolu ñoom sëñ Talla ak ñoom ñoo ma ko gën a mën a wax ñoom maanaam mais su may wax ordinateur bi du ma wax mais maanaam ordinateur bi du comprendre par exemple directement. Euh, man mots yi muy bind c'est-à-dire sama portable bi su ma ciy bind texte texte bi or du ordre te en fait texte bi kii la interface bi ma am ci biti ci laa ko mën a bindee man mi nga xam ne novice laa ci affaire yi mais moom buy recevoir code bi bu koy recevoir du ko recevoir en tant que euh, Modou va à l'école déedéet yooyu yëpp ay code la après yoo xamante ne. booy dellu ci code yi dafa am déjà benn benn maanaam ay ko mu mën ko def à travers benn logiciel ak benn système d'exploitation et après mu doog a dem ci langage bi nga xamante ne mooy bu original bi nga xam ne boobu binaire rek la mënul comprendre lu dul lu ñu codé entre 0 1 0 1 0 1 foofu nag moom mooy loolu 0 1 0 1 0 1 0 1 maanaam solo ni ko disposé yooyu après ci lay comprendre amee compréhension boobu maanaam nga xam ne foofu lépp a yam moom ma xadaratul ama boobu ñu doon wax sànq nga xamante ne lépp a yam amul amul lu différencier wu ak moromam xadara boobu tam dañ ko ahadiya maanaam nga xam ne kenn kenn kese la maanaam la la la la la présence de l'imparité voilà la présence de l'imparité wala. de de de de de de l'unité absolue nga xamante ne amul lenn lu fi nekk foofu tamit xadara boobu boo xamante ne kenn mënu loolu tax ñu koy xadara boobu ñu koy tuddee xadaratu al-ama as-sani kenn mënu fa xam dara lu dul maanaam foofu nag la yent bi sallallahu alayhi wasallam intervenir parce foofu mënoo fa xam dara lu dul parce que képp ku dem ba dugg ci xadara boobu en fait du xam leneen lu dul yàlla te bu demee ba nga xamante ne xamul leneen lu dul yàlla yëgatul boppam ci boppam maanaam existé tul réellement existé tul en fait mais mbindeef yëpp foofu la génnee kon boobu mooy tanazzul bu njëkk wàcc bi mu njëkk wàcc descente bi mu njëkk a def euh, ci ñu mën am. compréhension ñu mën a ñu mën a am euh, ñu ñuy mën a tudd foofu nag yàlla dafa am na fa ay tur am na fa ay melo et cetera mais yëpp dañoo nekk un loolu tax xadaratul ahadiya mooy xadara bi nga xam ne ci la yàlla nekkee kenn ci bëriwaayam c'est-à-dire ci la nekkee kenn di lenn ànd ak turam yu bëri yëpp ak wuute yi ñu wuute yëpp lenn kese la fa amul leneen. loolu mooy système binaire bi ñu wax rek dafa am 1 0 1 0 1 0 1 jeex na. mais euh, après ci la amee lu ñu tuddee xaddatul waxdatu al mutlaqa ci la wàcce xaddatul waxdatul mutlaqa mooy euh, ki nga xamante ne. kenn la koo xamante ne dafa euh, maanaam dafa nekk lenn mais nekk lu ñu joyal c'est-à-dire euh, de l'uni l'unicité absolue lu l'unité l'uni l'unité euh, waaw mën nañ ko tuddee noonu l'unité absolue foofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek la fa feeñ yonent bi rek amul keneen amul leneen yonent bi sallallahu alayhi kese la fa feeñ xadaratul euh, ahad yooyu bële moom la doon euh, ci xadara boobu ci la doon wax naan waxal qul huwallahu ahad ah voilà que ahad la. moo tax nga gis baatu euh, samad aussi foofu rek la ñëwee ci alquran ci saar boobu kese samad mooy ki nga xamante ne ngënk la ah samad mooy koo xamante ne amul biir amul biti xam nga as as sumdatu mooy comme comme ni poto mel plein poto poto bu fees. ni muy mel nga xamante ne amul lu ñuy amul fenn vide borom subhaanahu wa ta'aala nag moom mooy as-samadu parce que amul maanaam amul lu ñuy différencier parce que dara boobu loolu la maanaam amul lu ñuy ne euh, yàlla kat dafa am partie bu ñu naan lii la beneen partie bi lii comme nit nit ni mën a nekkee koo xam ne day am loxo am tànk am bët am maanaam ñu mën a différencier partie yi yàlla nag amul loolu. amul biir amul biti amul ci kaw amul suuf amu ko yooyu yëpp amu ko. en fait xam xadaratul axadiya la njëkk ñëw wala xadaratul mutlaqa ci xaqiqatul muhammadiyya xadaratul wahdatul mutlaqa la njëkk ñëw waaye ci xaqiqaam bu njëkk ba mooy ahmadiyya bi boobu moom. Euh, dugg na ci xaqatul ahadiya te moom mooy secret wu xadaratul euh, ama al mutlaqa léegi xadara bu njëkk bi. Euh. parce que foofu noonu fa yàlla nekk foofu la foofu moom gese fa nekk noonu. waaw mais avant boobu la yàlla le mystère total. waaw léegi lan la fa nekkoon loolu la wax na nit amul amul tour amul amul melo amul dara amul dara amul dara. non non existence là mais l'existence que de de de l'essence absolue sanctifiée maanaam boo liggéey yàlla mooy d'ailleurs euh, moo tax Quddus nekk tur bu mag ci tur yu mag ya mag a mag Quddus. Euh, parce que mooy ki nga xam ne yàlla mooy bu yàlla mi nga xam ne Quddus mooy yàlla mi nga xamante ne euh, xol yi ak xel yi munuñoo ko màggal ba mën a imaginer dara ci moom maanaam munuñu koo màggal ba mën a imaginer dara ci moom voilà mooy koo xamante ne mbooleem loo ko matal rek loo tudd ci moom ne dafa mat rek en loolu ak wàññeeku la ci moom amuñu mënuñu am Aziz tam lool la Aziz tam loolu la Aziz Aziz mooy ki nga xam ne euh, dafa dafa dafa nekk koo xamante ne euh, ma ne xol yi moom dafa njatt xol yi de telle sorte que mënuñoo am accès ci moom da leen a ba tax mënuñoo am accès ci moom mënuñu ko comprendre cest à bu ne yàlla dafa am xam-xam mënuñu comprendre xam-xam ba nam mel loolu mooy ci domaine melo yi loolu te melo yi la am xam-xam attention boo déggee euh, buñ naan ci wàll buntu maarifa ak yooyu yi ñu ciy wax yépp nekk non zaat ak zaat bokku ci de ak zaat amul luñ ci xam kenn du ci xam dara sifaat yi al asma wa sifaat ci loolu mooy domaine maarifa bu ñu naan diw aarif billah la wu kooku aarif billah la maanaam domaine bi mu am accès mooy domaine tur yàlla yi ak ay melom jeex na. nekk nekk borom subhanahu wa ta'ala kenn amu ci benn accès amul naam ba mu des ñenn mooy ñi nga xamante ne à travers xadra wahdatul mutlaq bi ñu doon wax léegi dañoo jugee dañoo dem ba maanaam dañoo. Euh, xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndekete mooy buntu bi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy secret wu essence bi nekk-nekk bi te borom bi subhaanahu wa ta'ala moom la feeñal ngir feeñal boppam ñu xam loolu ñoom ñu dem jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem ba nga xamante ne existé tuñu mais yonent bi moo existé ci seen place sallallahu alayhi wasallam ñooñu rek ñoo mën ñoo mën lëf la def voilà moom mooy euh, euh, ci ci ci am na benn message euh, ci bu ma def ci whatsapp bi démb ci jeexital gi ñaan gi ñu doon ñaan borom bi subhaanahu wa ta'ala defal ñu may ñu ñu ñu mën a am ñu mën a wàcce suñu bopp may ñu tamit ñu nekk ay jaam dëggu yu dëggu te sincère ci barke euh, picc mu càppaaculi moom nga xam ne mooy phénix bi moom mooy euh, anqa bi nga xamante ne dañul ci weeru rajab di judduwaat ci doomu taal yi parce que dóomu taal yi loolu la maanaam nit mënta am maanaam loolu mooy secret bi en fait secret bi yépp moom mooy ngay nekk koo xamante ne dangay ngay fay ak tàkkat maanaam ngay judd ngay ngay dee di judduwaat di dee di judduwaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni ñi ñi nga xamante ne képp kuy doomu aadama buy juddu day judduwaalee am ba seytaane seytaan mais ñi nga xamante ne ñoom seytaane boobu dootul exister ci ñoom mooy en fait ñi nga xamante ne dañuy dañuy dañuy dee di judduwaat parce que bu ñu deewee seytaane bi deewandoo ak ñoom rek ñoom ñu ñu ñu jaare ci ginnaaw judduwaat <laughs> ah maanaam dañuy dañuy fay ah après ñu judduwaat parce que bu ñu jeexee ci seen bopp loolu li muy tekki rek mooy bu ñu jeexee ñoom dem ba nga xamante ne dañu euh, wàcce seen bopp completement nekk ñoo xamante ne dañuy effacer seen mboolem euh, bëgg-bëgg yi ak seen passion yi maanaam seen seen passion yi seen désir yi bu ñu jeex bu ñu ko effacer bu ñu ko fayee ñoom existé tuñ parce que li tax existé tuñ mooy dañ ne man de lii moom mooy daka jekk li ma bëgg. lii mooy naka jekk pression yi ak tentation yi lii la ma doon poussé xam naa ko mais ma bañ defuma loolu damay bàyyi sama bopp teñ mel ni existé tuma et que yonent bi sallallahu alayhi moom mooy existé lu tax parce que moom lii la bëgg man kon sama bëgg-bëgg dama koy di rey dem ci bëgg-bëggam moom bu boobaa dee na fii lan nag juddu na fee bu xësee ba ànd ak yent bi nag sallallahu alayhi wasallam seytaaneem dee moom seytaane ba moom jeex dee na parce que yent bi sallallahu alayhi wasallam mënta koo habité ak seytaane boobu voilà. loolu mënul ne loolu tax ñooñu dañuy judduwaat ci yent bi sallallahu alayhi ce qui fait après foofu la ñuy amee baqaaw fële def nañ am nañ fanaaw léegi nag dañu am baqaaw mooy léegi dañuy daal sax étern dañuy daal di mën a dund dund goo xamante ne day am permanence loolu moom mooy mooy comme ni phénix bi di def bu demee ba ba ba dee ba lakk boppam ah, nekk dóomu taal daal di judduwaat ci ah ci dóomu taal bi yooyu. maanaam nen bi tojaat nen bi tojaat mu judduwaat mais suy judduwaat weeru rajab lay juddu mooy weer bi ñu nekk ni voilà saa yu judduwaat nag ci weer wi lay judduwaat waaw léegi moo xam naa ñoom sëriñ ñoom nee ma mbalak moom moom la <laughs> <laughs> ah, loolu moom kéemtaan la loolu kéemaan la te nag si mu juddu waale ak moom allah allah <laughs> voilà léegi kon <laughs> léegi léegi léegi kon euh, loolu rek moom mooy tax nit ki mën a am accès ci essence bi mais problème bi fi mu nekk mooy comme dafa jeex ci essence bi moom du dootul dootul xamante dara dootul xamante leneen lu dul yàlla en fait moom du mës du gis leneen lu dul yàlla adduna bi day day dund comme yeneen nit ñi sauf que nit ñi ñoom bu ñu gisee dara moom du gis leneen lu dul yàlla maanaam bu nit ñi wax leneen sax du xam ne ñoom nit ñi ngi wax loolu li ñuy wax ci yàlla rek fi ne di xam yow yàlla la ñuy gis ko <laughs> maanaam loolu tekkiwul ne du ñu dund du ñu dund sinon kon dañ leen di gaaw a xàmmee mais li muy tekki mooy <laughs> voilà mais li muy tekki mooy dëgg-dëgg ñoom euh, lu ñu gis lu nekk rek dañuy gis borom bi subhaanahu wa ta'ala à travers loolu. dañuy nekk ak borom subhaanahu wa à travers loolu dañuy dañuy waaw seen xol du tàqaliko boromam seen borom voilà te yàlla nag dafa njett effectivement à travers maanaam dafa njett xol yi de telle sorte que duñu mën a am accès ci moom loolu moom moo tax ki nga xamante ne moom moo wàcc boppam rek moom moom moom la xolam di ubbeeku pour mu mën a dem ci borom bi subhaanahu wa maanaam et que ruuxam libéré wu ci bakkanam kooku rek la ku dul kooku rek bu ko man voilà léegi xadaratu euh, wahdatul mutlaqa nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek moo fa nekk à part moom ñi nga xamante ne ñoo fa nekk ñooñu ay dañ leen di wàññi mais am na xadaratul wahidiyya mooy foofu mooy xadara une unicité mais suy wàcc ci xadara boobu léegi foofu nag la turu yàlla yeeg melo yi wuutee ñu mën leen distinguer maanaam ñu mën a distinguer rahman ci ne rahman kat tur la turu yàlla la bokkul ak rahim bokkul al malik bokkul al quddus bokkul al ak salaam bokkul al muhayminu bokkul al azizu et cetera noonu yooyu dañ différencier wu. dañ différencier wu nag léegi amul da léegi amul benn bu wuuteeg moroomam amul amul benn bu bokk ak moroomam mais ci xadaratul ahadiya amul dara lu fa wu lu fa lu fa distingué ak moroomam loolu moo leen wuute ñoom ñaar wa al wahdatul moom mooy ki nekk ci digg bi ñoom ñaar ki nekk ci digg bi di jot ci ahadiya di jot ci waahidiya ba pare di leen lëkkale mooy mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom moo tax moom mooy maxaama boobu nag mooy maxaama qaaba qawsayni aw adnaa maxaama yi ñu jundu aw ah, ah, summa danaa fatadalla fa kaana qaaba qawsayni aw adnaa loolu la maanaam ñaari goj yi wala boog lu ko gën a tuuti ñaari goj yi mooy a ah, a ahadiya ak la ak waahidiya aw adnaa mooy al wahdatul mutlaq li nga xam ne moo leen lëkkale ñoom ñaar waaw léegi Euh, loolu moom moo tax xeetu do loolu xeetu melo nga xamante ne da ngay nekk koo xamante ne da ngay dund ci àdduna bi en même temps mooy dana fatadalla hmm? maanaam en même temps yaa ngi nekk koo xamante ne yaa ngi euh, yaa ngi yaa ngi yaa ngi gën di jege sa borom dana mais fatadalla yaa ngi gën a wàcc tamit parce que ak ak tadal nii moom mooy yéeg gi nga yéeg di jege sa borom ak tadal lii mooy wàcc gi ngay wàcc di wàcc ci biir ci suuf ci biir ci nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la mel maanaam au même moment mi ngi nekk ki nga xam ne mooy ngi yéeg ci boromam naka jekk di yéeg di gën di yéeg ci boromam ci même moment boobu ci la nekk ak nit ñi di wàcc di leen di nekk nit ñi di leen wan yoonu yàlla di leen kii et ba pare di dund ak ñoom en même temps yaa ngi nekk ci monde spirituel bi mais au même moment yaa ngi nekk ci monde profane bi. maanaam le fait que ngay mën a lëkkale en même temps ñaari yoon yooyu et que même moment bi nga xamante ne yaa ngi dund ci biir nit ñi en fait même moment boobu sa xol nekkul ci keneen ku dul ci yàlla boobu en fait loolu moo jafe en fait loolu moo tax exercice boobu exercice boobu mooy bi gën a jafe ci aarif bi aarif bi moom sëñ sëñ Arif bi gën a bi gën a metti ci moom mooy boobu mooy le fait que muy mën di euh, di boole kaay kaay Seydina kaay kaay moom lay wax quoi léegi euh, xam nga loolu mooy le fait nga mën a nga mën a boole nekk en même temps ci àdduna euh, bi et en en même temps nekk koo xam ne da ngay nekk ak yàlla voilà ki ngay wax maanaam sa ki ji ñëw naan la man de vraiment damaa am dëj te koor bi instant bi dañoo war a lijjanti kayit yi dañoo war a def lii maanaam en même temps nga war a toppatoo lool parce que kooku moom sa xaal ak sa digganteeg yàlla yoonum nekku ci moom li mu bëgg mooy nga régleel ko problème am bii kayitam yi mu war a toppatoo fële consulat dem kii moom yoo yoo ko yitteel leneen loo fi nekk di ko ko wax da nga koy sonal rek mais yow ci même moment bi nga nekkee di jëflanteeg moom waroo gis leneen lu dul sa borom waroo gis leneen lu dul ne yaa ngi euh, <coughs> maanaam yaa ngi yaa ngi maanaam da nga war a nekk ci contemplation boobu tout le temps ci témoignage boobu voilà maa ngi nii kat ah waa ji de maanaam waa ji ñëw na ci même affaire boobu ci ngay profité yow pour jàngat ni ay way yàlla moo sañ yàlla moo man ah yàlla am kàttan yàlla moo ah voilà xoolal xoolal borom subhaanahu wa ta'aala ni muy feeñoo rek ci ci ci ci ki nga xamante ne moom mooy mooy def lu ko neex moom mooy dogal mbir yi maanaam yow yaa ngi gis loolu et tamit yow nga war a nekk koo xamante ne bu daan a ah, man borom bi subhaanahu wa ta'aala mi ngi mi ngi may mi ngi may euh, def ma nekk koo xamante ne damay sol mbubb ki nga xam ne mooy an-nafi' kiy jariñe maanaam nga nekk koo xam ne yow yaa ngi ci biir perspective boobu mais en même temps ngay lijjanti affaire bi waa ji moom du xam loolu maanaam yow ni sa xol bi ni muy ajoo ci loolu waa ji moom du ko xam voilà voilà mais yow yow da yow yow yow di nga xam ne yow yaa ngi ci loolu et que eh. ngay méditer ci wàllu yàlla ci leneen ci ci yeneen i domaine nekk sa diggante ak sa borom subhaanahu wa ta'aala ci même moment boobu. mais mais mais mais euh, euh, niki tamit boo maanaam boo nekkee ak. Euh, maanaam xam nga loolu loolu moom moo tax mu xaw a mu xaw a mu xaw a jafe xam nga tey bu ñu toogee di nit ki di xalaat yàlla nekk ci xaal quoi nekk ci ci ci moment yoo xamante ne bon xaal lañ koy tuddee quoi gars yi ñoom xaal lañ koy tuddee mais nekk ci moment yoo xamante ne en yaa ngi ci ci sa zikar da nga cee sóob da nga cee da nga nuur yaa ngi ci nekk ci ci ci ay contemplation yu graw yaa ngi yaa ngi ci ci ci ci ci sakar maanaam mandite googu. ivresse spirituelle boobu yaa ngi ci biir gars yi ñëw di la déranger euh, ci naan la waa yow waa léegi nag yow loo xalaat ci ci ci élection yi <laughs> voilà <coughs> c'est pas forcément que da ngay am envie euh, jóge fi nga ne ñëw ñoom di di wax non du du envie boobu du du mën nga ko def benn yoon deux fois mais bu fekkee ne dafa nar a sax ah loo xalaat waaw loo xalaat ci ci ci ci ci ci ci ci xew démb nag ah ci nangam waaw waaw loo xalaat ci yu bees yi la temps yi la temps yi lan moo xew temps yi yooyu maanaam yow doo am tout le temps envie wàccaat en fait mais loolu exercice boobu da nga réussir en même temps yaa ngi yëg en même temps yaa ngi wàcc loolu bokk na ci moo tax euh, bokk na ci njariñal par exemple di fréquenter nit ñi parce que ku dul fréquenter nit ñi di wéet moom kese exercice loolu exercice boobu du ko am loolu tax wala yi nekk ci biir dëkk ni di nekk ak nit ñi di dund di dund en société loolu bokk na ci li tax ñuy raw ñi ñu ko dul def parce que ñoom dinañ mën dinañ mën réaliser exercice boobu en tout cas dina metti ci ñoom début bi mais au fur et à mesure ñu ñu koy essayer dinañ ko dinañ ko réussir loolu tax ñu ñoom ñuy raw parce que loolu moom mooy euh, mooy euh, marku al ni ñu tuddee al awliya al muhammadiyun mooy les saints muhammadins loolu moom mooy seen mooy wàllu yi nga xam ne ñoom dañoo dañoo doon yent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom loolu mooy seen marque mooy dañuy mën a nekk ak nit ñi loolu moom moo tax nekk kese kese ñu naan diw de moom foo ko fekk mu ngi kursam moom day dafay kii rek euh, dafa dafa dafa euh, day tëju rek xeet yooyu foo ko fekk mu ngi dugg xalwa gi loolu loolu tax gisoo ne saxaaba yi radiyallahu anhum xamuñu ci ñoom kenn ku ci daan dugg xalwa saxaaba yi radiyallahu anhu daal mu ne saaba sàngam day am na benn jamono nit ñi soxla woon nañ ko waaye dañ koo fekkoon mu dugg xalwa amuloon te pourtant def dañ seen xalwa mais seen xalwa bi moo tax ñuy wax ne as al as saxaaba xalwatuhum fii jalwatihim saxaaba yi ñoom seen xalwa mi ngi woon ci le fait que ñu daan nekk ak biir nit ñi ñu daan nekk ak nit ñi ci seen bopp parce que tax parce que nekk am na benn jour ma am na kenn ci euh, sëriñ kii muxaddam yi ku tudd sëriñ Seydi Hussein Shafir nee na am na benn moment ñoom bi ñu nekki xaw na yàgg tuuti nee na ay vingt ans ci ginnaaw wala trente ans ci ginnaaw nee dañoo nekkoon nag euh, Seydi Salahuddin radiyallahu anhu nee na ñu nekk ay moment yoo xam ne dañuy nekk ensemble di nekk ci lu ne mais daf leen di wax ne leen en fait ñu nekkee ba léegi maa ngi woon ci xalwa maanaam mi ngi woon ak ñoom mi ñu ne mais mi ngi woon ci xalwa c'est-à-dire que euh, mi ngi doon wéet ak boromam alors que moment boobu dañ doon gis ne mi ngi woon di yittewu di nekk ak ñoom ci seen yi ñuy dox ci seen yi ñuy def et cetera mais li muy nekk ak ñoom ñoom ñépp ci biti en fait nekkul woon ak ñoom réellement ci ak boromam la nekkaloon. loolu nag il faut loolu moom mooy mooy mooy objectif bi waaw saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom noonu la ñu en fait moo tax xa dugg xalwa yi nii ñu ngi koy soxla rek bi nga xamante ne gars yi amatuñu possibilité wu di nekk xalwa wala boog doonuñu wala di nekk xalwa fekk ñu ngi ak seen ñu maanaam ñu ngi ñu ngi biir nit ñi ñu ngi ci biir nit ñi ñu ngi ci seen i affaire voilà loolu moom moo tax tëju beeg yooyu euh, sëñ Fallou mi ñu koy doon leeralal ci waxtaanu koor gi mooy bi muy wax ci waa asxaabul kahf seen tëju gi ñu tëju maanaam dafa am objectif maanaam nit ki tamit mënuñu ne moom daa tëju rek maanaam te amul objectif bu génn defar dara maanaam tëju gi retrait bi dafa war a am retrait dafa war a am lu ko lu koy lu maanaam ah, loo xam ne moom la ñuy préparer mais moo ndax parce que du objectif en soi moom voilà du <laughs> objectif en soi loolu moom moo tax yenent yi alayhimu salaatu wassalaam nekkoon ñoo xam ne dañoo amoon ay soxna ak ay njaboot comme ni xam ne la borom subhaanahu wa ta'aala wax ne wa ja'alnaa lahum ñu may leen ñu defaloon leen mooy yeneen yenent yi mu salaatu salaam ñu amoon ay soxna ak njaboot ak ay njaboot est-ce que ñun na def ay xalwa di tëjoo ko ay tariqa bi tariqa bi euh, dafa nekk tariqa boo xam ne Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu yenn saa saam daf ko ko jox ne ko euh, da ciy jàpp te di am martaba ak bi nga xamante ne moom mooy bi ñu la dikk maanaam bi bi bi gën a kawe sans mu ne bilaa xalwatin wala tizalin wala kasiiru mashaqatin amul xalwa euh, dugg xalwa loolu amu ci amul wiit maam di beru nit ñi naan ci àll balaay dëkk ak yooyu ak damay ki loolu amul amul tamit coono gu bari euh, mais loolu tegtalewul ne jëmmi xalwa ci boppam amul ci tarixa bi voilà parce que boo xoolee Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu am na ci euh, téeram boobu dama Hizbur Rahim ala nahwa Hizbur Rajim fu muy indee ay xeeti xalwa yoo xamante ne ci Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu lañ jóge ay ay xalwa ci bismillahir rahmanir rahim wala ay xalwa ci suratul fatiha ak ci salaatul fatiha ak yu mel noonu ak wala ci ay astaghfirullah ak yooyu mais da ngay gis ne xalwa yi li ko composé yooyu la nekkut ay zikar yoo xamante ne yeneen i xeeti kii la maanaam da ngay gis ne li koy composé rek mooy tudd yàlla yi maanaam voilà mooy lañ doon wax rek voilà loolu maanaam loolu dañ ciy comprendre ne xalwa bi da ci dul condition pour ki nit ki am réalisation spirituelle bi mbir mi laaj mais que euh, de temps temps def ko tamit loolu nekkul loo xamante ne lu lu lu lu lu maanaam day maanaam loolu maanaam plus la quoi c'est plus maanaam plus la mais dëkkee xalwa tout le temps ngay xalwa ak yooyu loolu moom moom nekkul loo xamante ne lu ñu gërëm la nit mën soxla te ñu koy loolu moom loolu moom loolu moom ak yoonu yàlla jotuwuñ dara loolu ak yoonu yàlla maanaam dañ waaw man de xam naa ni lii moom faaw mu duggal la ci xalwa soxla bi boo ma nangam danaa la ci duggal xalwa wala xeet yooyu loolu ak yoonu yàlla mais jote wuñu dara loolu mooy dangaa am zikar yu gudd yoo war a def yoo xamante ne boo toogee nii doo ko mën a def nga dem dugg xam nga pour def pour mën koo def ak yooyu maanaam nga toog ay fan yoo xam ne da ngay nekk yow kese pour di mën ko sikar pour aajo bi ci jëmmi boppam faju loolu ak yoonu yàlla jotewul mais dara mi ngi mel ni saraxet tey bu fekkente ne damay saraxe ngir jëm yàlla bokkut ak sarax bi may saraxe ngir ne dama bëgg aaj sama aajo sangam faju yooyu sarax duñu benn intention voilà mais ñun xalwa bii ñuy wax nii maanaam bii ñu doon wax léegi nii mooy xalwa bi nga xam ne nit ki da koy def ngir mën a yegg ci yàlla waaw mais euh, kon ci biir kon wàcc yooyu maanaam nga gis ne bu ñu xoolee kon xadaratul waaxidiyya foofu la euh, turu yàlla yeeg melo yi foofu la ñu ne foofu la ñu nekk et que dualité foofu la am li ñuy wax dualité foofu la exister maanaam foofu da gis yàlla nekk fa en même temps euh, ak daar ci loraate waaye nekk fa nga xam ne mooy an naafi kii jariñaate ngay gis ko mu nekk mu nekk yoo xam ar rafi mooy ci yëkkatiwaate moom mooy alxaafid mooy ci wàcce waate moom mooy ki nga xamante ne moom mooy al mu'izzu mooy kiy joxee nooteelu teranga mais moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ah ah lan muzill mooy al muzill mooy ki xalaat voilà maanaam nga gis mu am dualité bi foofu la existé ci xadara boobu mais loolu ci descente bi la parce que lu muy gën di descente di gën di wàcc maanaam ramification bi di gën di yaatu et que mbindeef yi à partir de xadara boobu ci lañ leen bindee à partir de foofu ci la mbindeef yi amee voilà ci waaxidiya bi à part de foofu ci la turu yàlla bu nekk amee ramification am ci ne euh, par exemple euh, lii de par exemple tour yàlla bi ci la ñuy bindee particule bi maanaam atome bi bi ci la particule bi bindoo ci tour yàlla bi ci la particule bi bindoo et cetera maanaam mbindeef yi ci lañu te à part de foofu nag après dañoo am aussi ay ay ay ay feeñuwaay yu bari voilà mais li ngay expliqué nii ñu jógee ci zawku. waaw waaw waaw loolu loolu loolu loolu maanaam li tax may wax lii lépp yëg see guma ci maanaam lii damaa defaat benn genre rappel pour dellu si ci ci ci affaire yi origine bi la fait que maanaam li ñuy expliqué ne. Euh, lépp ci yàlla lay dellu et que comme lépp ci moom la jóge woon ci lépp ci moom lay delluwaat voilà maanaam processus boobu ci loolu laa nekk di expliquer nii voilà léegi le fait que léegi nag mbindeef yi à de foofu dañoo am ay wàccuwaay maanaam da gis adduna yi dañoo wuti am na par exemple a bi nga xamante ne par exemple dañ koy tuddee alamu zar adduna yi euh, atomes yi foofu ñun biñ fa nekkee ñun ñëpp ñu ngi fa woon mais biñ fa nekkee ci la ci lañu nekkoon ci ndigal maam Adama alayhi salaam borom subhaanahu wa taala jël euh, euh, ci ginnaaw bi ci ci la ñu maanaam ci la alamum boobu noonu ci la ci la almisaaq amee. maanaam aalam bu après ci la miisaax ba mi kóllëre gi ñu fasante woon ak borom bi bi mu naa ñu alastu bi rabbikum bañ naan ko balaa ah xanaa du may seen borom ñu ne ko am kay après ñu jóge ci àdduna yooyu di dugg ci àdduna yi di traverser ndiggal baay yi ak maam yi ak ak diggal baay yi ak yaay yi maanaam maam yi góor yi ak maam yu jigéen ñi noonu la dem di dem di dem ba nekk ci àdduna yi bi nga xamante ne moom fii zulumaatin salaas la bi nga xamante ne Euh, ci ñetti lëndëm yooyu mooy biir bi biir maanaam ñu maanaam mooy ki ñu ëmb rek ki ñu ëmb kooku nga xamante ne moom adduna boobu la nekk ñu ëmb ko loolu tamit dafa nekk diggante adduna bii ñuy dund ñun nii ak adduna bu njëkk ba loolu tax ki ñu ëmb réellement bokkul ci suñu adduna bii donte à un certain niveau di lay dégg lii xew ci adduna bii dina am buñ taalee làmp bi maanaam dina am léegi yenn rayon yu muy gis ak yu mel noonu à un moment donné bu ñu waxee dina dégg naa ah lii di ba na dina xàmmee baat yi et cetera dina commencer à partir de moment boobu et cetera ak yooyu mais ba tey bokkugul ci suñu adduna bi parce que tey maanaam bu bu kiiwul dañ naan judduwul rek tout simplement maanaam bu judduwul bu génn maanaam bu génnee adduna laataam ñu koy jóg bokkugul bokkul suñu adduna bi maanaam. du bokk ci ñi ñuy dekkal yowmal xiyaamati di leen di àtte bu fekkente ne jotuta juddu euh, après mu ñëw ci suñu àdduna bi bu ñëwee ci suñu àdduna bi après euh, daf fiy dund mais monde bii ñuy dund rek déjà ay monde yu parallèle yu bari ñoo fi daje du benn monde kese moo fi xam nga am na monde boucher yi monde informaticien yi monde tailleur yi monde enseignant yi euh, monde caissier yi et cetera monde dawalkatu oto yi monde ah <laughs> voilà léegi mu am monde nit ñu baax ñi monde ñi nga xamante ne ñooy nit ñu bon ñi et cetera te dañuy nekk ci même dëkk bi même dëkk bi wala même koñ bi te duñ bokk monde yi ñuy dund de telle sorte yu bëree bëri day xew ki ñu bokkal fi ñu dëkk du xam ne loolu xew na parce que tout simplement moom monde boobu nekku ci hmm, loolu al awalim al mutawaziya waaye mooy adduna yi nga xamante ne ay monde parallèle lañ après mu am monde nit ñi monde jinne yi monde malaaka yi monde animaux yi monde géej gi kii dëkk ci géej gi par exemple moom jamais mu xam lan moo nekk ci jéeri ji par exemple jën yi xamuñu fii àdduna bi ñoom mësuñu gis te la terre ferme en fait xamuñu ko voilà jour bu ñuy bu ñuy ñëw fii <laughs> mooy jour bi ñu leen di tàggee voilà voilà <laughs> voilà voilà gën nañ àdduna ci la ñuy ñëwee fii léegi à travers le monde boobu lañ nekkoon après monde boobu mu am beneen monde Euh, dañ koy wax barzax mais en réalité monde yii ñu tudd yëpp benn bu ci nekk barzax nga par rapport ak monde bi la jiitu ak monde bi ci tegu mais ñun comme ñun monde bi la ñuy nekk dañuy ñun beneen bi dañ koy tuddee barzax parce que dañ koy jox à travers parce que barzax la entre mi ak yow man xew voilà ci nekk ci monde boobu day dund ay réalité yoo xamante ne. moom day mën a dem àjjana wala mu dem safara et en même temps mi ngi ci mu ngi mi maanaam en même temps yombal xiyam jotagul te bu yombal xiyam jotee day dekkiwaat day dekkiwaat nekkat fii comme comme rek kiy gént tey ki gént par exemple dem euh, États-Unis moom gént na dem États-Unis di fa dund ah euh, mais. fii mi ngi ni fii di nelaw mi ngi nelaw moom mu ngi lion jii di nelaw mais en même temps ci biir géntam yi ma nga États-Unis di dund foofu am fa benn vie bu réel ba de telle sorte que tey ku ko waxoon ne ko lii ngay dund nii en fait du du réalité da ngay gént day wax day jàpp ne géntut tellement que sensation yeeg yëpp mi ngi fi mais su yeewoo daal di war a jël bii avion nam dem États-Unis lool mën naa ne maanaam ki dee day mën a nekk àjjana nekk safara en même temps fekk moom mu ngi nekkagul foofu réellement mais day dund dund foofu mais daf koy dund nag bu yowbal xiyam jotee mu daal di dekki génn ci ci ay nelawam moo tax yéeféer yi ñuy wax naan ñoom pourtant ñu ngi woon safara yéeféri ñu leen doon mbugal mais bu ñu leen dekk danaan yaa naa man ba'athana min marqadina hadha ma wa'adana ar-rahman wa sadaqa al-mursalun ay eh waaye toskere ñeel nañu kan moo ñu dekkal ci suñu nelaw yi lii moom lañu yàlla bii nga xam ne mooy aju fees deelu ji yër ba ndey fi moom la ñu digoon yeneen fii ndekete wax nañ dëgg kën yowmal xiyam day am te pourtant malgré loolu ñu ngi leen doon bëggal safara ci bàmmeel maanaam loolu tey ñun bu ñu ko borom bi subhaanahu wa mayul woon ñu am ci accès réalité boobu à travers gént yi ñuy gént maanaam affaire boobu dañuy lëtt trop ci ñun duñ xam nu muy demee naka la yooyu ñaari réalités yi mën a ànde nit ki ñu ne dee na dem na sawara wala dem na àjjana ba pare yow mal xiyaamati mu dekkiwaat ba pare war a defar traversée bi yëpp pour dem dugg ji àjjana pour de bon wala da war a dugg ci sawara après mu am monde bi nga xam ne mooy yowmal am ci jëmmi boppam mooy albaas dekk gi loolu tamit beneen monde la buñ jógee ci monde boobu boobu moom benn jour kese la mais jour bu gudd la ci ñun maanaam par rapport ak jour àdduna yi ba pare mais dafa dafa dafa relatif selon ki koy dund comme li yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam 400 yu njëkk yi ñuy taxaw jant bi tàng jër mu ne mais yàlla da koy woyofalal jullit bu gëm comme tey bu doon julli ñaar rakka kese. léegi monde yooyu bu ko jógee dafay dem ci beneen monde bu ñu tuddee àjjana wala safara foofu tamit yeneen monde dafa am yeneen i xaqiiqa ñoo fa ne léegi nag day évoluer ci monde boobu comme ni mu doon ci monde bi pour delluwaat nag ci boroomam subhaanahu wa mais ci biir nit ñi maanaam comme ci yàlla lañ jóge ci yàlla lañ dellu maanaam nit ki mën na nekk biir safara mbugal mi nekk ci moom mbugal mi mais mbugal moomu yëpp da koy delloowaat ci boromam wala mu nekk biir àjjana xéewal yëpp di ko delloowaat ci boromam. am na nag ñoo xamante ne fa lañuy ñuy stagné ah ci àdduna ah. am na ñoo xamante ne monde bii nii dalee na dalee na comme moo ñu wax gharrathumul hayatud dunya àdduna dalee na wor ñoom ils fii la ñu nekk yàlla maanaam àdduna rek lañ ne dañ ci dañ ci dañ ci dañ dañoo jeex ci àdduna seen xol dafa takkoog àdduna takkoo goo xamante ne mu ne fu ko takkal daanaka am na ñoo xam ne noonu lañ melaa ah. te loolu sax moom yaakaar naa jarul sax di démontrer parce que bëri na quand même <laughs> àdduna yi kese lañ bëgg àdduna rek lépp lu aju ci wàllu na rafet na neex nay xumb na na na yooyu rek lañ ne neex loolu rek lañ bëgg. maanaam du ñu sax vérifier wala ñuy xalaat ndax lii baax na ak bon na baax na ak bon na dañ koo commencé dañ ko daanaka dindi ci seen feeti xalaat ndax neex na ma ndax bëgg naa ko ndax rafet na ndax yooyu rek la ndax xumb na et cetera donc loolu monde boobu am na ñoo xam ne ci la ñuy am loolu tax ñooñu duñ xam yàlla ñooñu la borom bi subhaanahu ulaa'ika kal an'aami ñooñu ñoo ñoo jur gi ñoo yam bal hum adallu sabila ñooñu ñoo gën a sax euh, sànk yoon ke jur gi parce que nit dañ ko préparer woon pour mu mën a de nekk koo xam ne day dellu ci boromam subhaanahu wa ta'aala taxaw taxawaay bi gën a rafet ci jaamu yàlla mooy wala xat xalaqnal insaana fii ahkani taqwiim dañoo bind doomu aadama ci taxawaay bi gën a rafet maanaam taxawaay bi gën a rafet ci mu war a delluwaat ci yàlla waaye summa radadnaahu asfala saafiliina topp nag ñu daal di koy delloo wàcce ko ci fa gën a suufe ci ñu gën a suufe parce que lu tax parce que képp koo xamante ne yow waroo woon a waroo ko woon a nuru da nga ko waroon a sut waroo koo nuru boo demee ba tolloog moom mooy wàcc nga fi gën a suufe maa wàcc nga fi gën a gën a suufe en fait <laughs> waaw yaak sax loolu moo tax buur yi maanaam ñi nekkoon buur wala famille kii ba léegi maanaam tey bu ñu xoolee suñu société traditionnelle ba léegi ñu am problème maanaam man a mën situation bi ñu doon dund maanaam bi ñu dund maanaam dañu am problème boobu ba léegi da ngay gis maanaam man satu diwlaa ah ñu kii maanaam da ngay gis affaire boobu ak ak perte gi ñu perte seen kii euh, ba ba da ngay gis day ba léegi day day day day euh, maam dañuy attardé wu ci ay ci ay détails yoo xam ne dëgg-dëgg jot attardé wu mais da ngay gis ne au lieu ñu avancer mais dañuy yem rek ci euh, waaw man sama maam moo doon diw buur doon man bu bu nguur googu wéyoon ba léegi tey tey jii may nekk buur maanaam ci yooyu la ñuy attardé wu <laughs> euh, voilà duñu kii et cetera voilà. comme li borom a jaaloo a a'izzata ahliha azilla innal muluka idha dakhalul arda afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla borom bi teg ci ne kadhalika yaf'alun li Balqis door wax alayhi salaam voilà maanaam dëkk yi nga xamante ne boo seetloo ñoo nekkoon dëkk buur yi biñ demee ba émancipation am boo seetloo dëkk yooyu ñuy gën a ñuy gën a dellu ginnaaw fi mu toll ku la waxoon ne la dëkk sàngam fa la fa la Lat-Joor nekkoon wala Albury siège nguur gi ak nangam ñooñu fa lañ nekkoon fi mu toll daanaka doog ko parce que boo ko demee tey na mu mel <laughs> dafa dellu ginnaaw la émancipation mooy indi lool ah bu maanaam koo warta tool lool boo demee ba tolloog moom li muy indi mooy da ngay wàcc da koy gën a wàcc. maanaam nit ñi bu ñu demee waruñoo tolloog animaux yi bu ñu demee nag ba tollook ñoom dañ leen di gën a wàcc. mooy summa radadnaahu asfala saafiliina waaw waaye illal ladina amanu wa amilu saalihaati kon hum ajrun ghayru mamnun voilà léegi kon bu ñu xoolee kon euh, maanaam am na ñoo xam te étape bu ne am na ñoo xamante ne par exemple euh, bi ñu bi ñu tollee ci alamu zar continuer wuñ seen àdduna continuer wuñ am ñoo xamante ne bi ñu tollee ci euh, dañ leen doon ëmb bi ñu leen ëmbee ci la seen àdduna jeex maanaam seen seen euh, cycle boobu ci la jeex am ñoo xam ne ñu jot nañoo ñëw ci àdduna après dañuy dekk yow man xamante nangam et cetera mais ñoom yoon dinañ ko traverser mais képp koo xamante ne da nga looloo tax gis nga boo gisee nitu yàlla yi di ñaan gudd fan pour pour réaliser loolu kese la pour que fii ci àdduna. ñu mën fii dund dund gu tax ñu mën ci maanaam mën a dem ba nga xamante ne étape yi ci des yëpp dañ koy traversé maanaam dañuy mujj traversé nañ yawmal xiyaamati traversé nañ àjjana étape boobu traversé nañ ko ba delluwaat ci yàlla kese fekk ñoom ñu ngi ci ba delluwaat ci yàlla kese kese kese fekk ñoom ñu ngi ci àdduna parce que kooku noonu dundam du jeex koo xamante ne dafa jeex nekk ci yàlla comme yàlla moom du jeex ñoom it du lu jeex seen dund du jeex. kon loolu mooy mu am réalisation complète balaa day mentalement. exactement. mais ñoom loolu tax ñu ñaan gudd fan ah ñaanuñu ko comme pour sans masse bi ñuy def nga day ñaan gudd fan pour pour rek ngir rek daal mën a dund daal ngir mën fee ne daal mën fee nekk gi sax après da ngay gis ne du am sens réellement <laughs> <laughs> mais mais étape yooyu nit ñoom dañ koy traverser loolu tax il faut comprendre à travers zawq bii ñu doon wax kon léegi pour dellu si waat que ni maanaam nit ki euh, mën na nekk fii en même temps mi ngi biir àjjana maanaam loolu c'est-à-dire que koo xamante ne dem na ba jeex ci boromam réaliser na loolu mais takk. maanaam delluwaat na ci cosaan moom cycle bi maanaam euh, mu def na ko tuddee le cycle de la vie cycle boobu mooy début bi mooy yàlla ak monde yi ñu traversé yëpp mu delluwaat ba nekkaat ci yàlla ay kese mooy wa anna ila rabbikal muntaha moo tax tamit tukki bu tukki jëm ci yàlla du jeex loolu tax du jeex parce que comme ci yàlla rek ngay dem te looy gën a dem ci yàlla di gën a jeex ci yàlla da da ci gën di découvrir ay ay xaqiqa ay réalité di gën di xam ci moom ay mbir mais du jeex du jeex parce que yàlla mënuñu koo jeexal dafa absolu mais au moins yow dugg nga ci géej googu nga xam ne dafa absolu léegi mais nag ci ngay biir ci bi ngay ci ngay fay kooku moom ku dee woon tey tey tey ak mu dee dans cent benn la ci moom en fait réaliser na ko kooku amatul dee en fait te fu ko meex lay projeté wu dem fa ci àdduna yi. fu ko neex lay projeté wu àdduna bu ko neex mu dem bu projeté wu dem fa il suffit que rek pensée bi xelam yi xelam pensée yi mu annulé ko maanaam ñu ñu jël xel yépp yëkkati ko xel mi xalaatam ñu yëkkati ko de telle sorte que nekkatul di xalaat leneen bu nekkatul di xalaat leneen rek moment boobu précisément fu ko neex mu projeté dem fa bu ko neexee mu dem xabru yenente bi sallallahu alayhi wasallam su ko neexee mu dem baytul maamur su ko neexee mu dem cawal xaaf su ko neexee sax mu delluwaat vivre at benn événement bu xewoon jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ngay dégg naan kii dafa dafa mi ngi woon badar loolu rek lay tekki la fait que muy mën di projeté waat ci événement yi rek loolu rek la muy mën di projeté bu ko neexee sax mu projeté wu nekk biir àjjana waaw day mën di projeté wu fu ko neex loolu tax ñooñu nekkuñu fenn mooy li ñu wax ci waa ahlul itlaq mooy ñooñu en réalité nekkuñu fenn réellement parce que parce que lu tax parce que fépp fépp ak jamono yëpp dañoo nekk ci ñoom parce que ñoom nekkuñu fenn ñi ngi ci yàlla jeex na voilà mais nag euh, projection yooyu mënul nekk. lu dul sa xel tàqali ko mais maanaam sa xel libéré wu ci mboolem xeeti xalaat yi waa que boobu ngay mën a projeté wu totalement te loolu ci ñetti mbir ñetti étape lay am ñetti affaire la mën a am étape bu njëkk bi mooy ngay nelaw nit ki bu dee nelaw dem ba nga xamante ne xelam nekkatu fi complètement solo xaalam xolam mën na dugg ci benn ci àdduna yi wala boog xaal bi muy nekkee buy nelaw moment boobu mu mën ko réaliser ci boppam maanaam ci di tudd yàlla ak di ko fàttaliku di zikar de telle sorte que après xolam day mën di dugg ci maanaam loolu mooy xayaal bi ñu doon wax rek day mën di dugg fu ko neex ci àdduna yi wala moment bi muy nekk ak soxnaam voilà nga xamante ne day dem ba benn moment xalaat yépp day denc ci moom mu projeté wu profité ci moment boobu dugg ci àdduna yi bu ko neex waaw hmm. loolu tax yent bi sallallahu alayhi waxoon ne man bi muy wax ñett yi ko yàlla bëgguloo ci kaw ci ci bëgguloo dafa ni jigéen ñi ak parfum yi ak julli te julli nag wa qurrata ayni lii seddal sama bët maanaam mooy yàlla fi salaati mi ngi ci biir julli waxul ne wa qurratu ayni as-salaat waxul ne julli mooy liy seddal sama bët déedéet liy seddal sama bët mi ngi ci biir julli maanaam xolam moment bi mu ajoo ci yàlla kese maanaam maanaam moom maanaam moment bi muy nga xam maanaam ci julli ci lay nekkee koo xam ne day wéet ak boromam subhaanahu Euh, bu dee bu dee bu dee bu dee parfum bi moom daf koy dimbali ci mu mën a euh, ci mu mën a transcender maanaam mu mu mën a mu gën a mën a euh, projeté wu mu gën a mën a transcender maanaam muy rechercher lan goût yi di rechercher voilà atmosphère yi di rechercher xam-xam yi. Hmm? aywa léegi euh, kon àjjane ak safara duñu kon finalité finalement duñu finalité te loolu moom moo tax ngay gis euh, ñooñu noonu mooy waa itlaaqi ngay gis leen ñu nekk ñoo xamante ne ñu euh, bu ñu leen tegoon diggante àjjana ak safara duñ xam ban côté la ñuy jëm. Hmm? duñ xam ban côté la ñuy jëm waaw duñ ko xam parce que au moment où ñoom ci yàlla rek lañ jëm te ñoom yàlla ñu ngi koy gisee fu ne ñu ngi koy daje fu ne ñu ngi koy contempler à lu ne jeex na waaw kese la Hmm? loolu xam nga moom dafa voilà dafa dafa euh, voilà gisoon nañ ko bi ñu gis al itlaq wa taqyid gisoon sëriñ bi nga xamante ne dafa dugal taalibeem bi xalwa xalwa bi bi mu dugalee taalibe bi xalwa rek taalibe bi gis ne turu sëriñ bi mi ngi mi ngi safara rek muy xalaat ne da koy da ko war a effacer fekk euh, taalibe bi daane ci biir comme fii ci ci biir ci biir sëriñ bi nekkoon fii rek sëriñ bi fëgg ko ne ko depuis 30 ans mi ngi nii maa ngi gis lii nii mais ma bàyyi ko fa préoccupé wu ma ci en parce que ci yàlla rek laa préoccupé yow nga gis ko rek affaire bi perturbé la nii nga gis ko tey rek affaire bi perturbé la <laughs> après taalibe bi xoolaat. liste bi xoolaat ki gisaatu ci turu sëriñ bi gis ne effacé nañ ko voilà yooyu. parce que yàlla maanaam. doo doo yëg. doo yëg kii bi doo yëg métit bi comme ndax yàlla nga nekkal. mais loolu day dal lu bari. bu ñu concentré woo ci dara mën nañu gaañ seen bopp wala ñu lakk seen bopp wala yu mel noonu saa ñu yëg ko mooy comme jigéen yi yent yàlla Yuusuf alayhi salaam ñu ko gisee wa falammaa ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna haasha lillaahi maa haazaa basharan ko gisee dañ koo màggal commencé dagg seen ay loxo te yëguñ ko ñu ne eh waay yàlla mag waay waay waay yàlla man lii waay <laughs> kii de du nit kii de xanaa malaaka bu tedd tedd sax la war a doon kii de malaaka maanaam yamul nekk malaaka sax bu tedd sax la bu tedd tedd <laughs> mais le fait ñu gis ko noonu mooy li ngay wax noonu maanaam yëgatuñu ne maanaam yëgatuñu mettitu dagg gi yëgatuñu mettitu dagg gi ngir. témoignage ak contemplation bi ñu nekkee waaw nit moo tax nit mën na nekk ci dara ni gaañ boppam te du ko xam après lay rendre compte que dafa que ni ndekete gaañ woon na fii wala et cetera après la ci rendre compte parce que moment boobu moom fanaa woon na maanaam dafa dafa sóobu ci dara. voilà yooyu yëpp day. muy firndeel waajoo nañ dagg tànk bi rek ñu may xaar leen bu muy julli rek ñu profité ci. pour exact exactement exactement. Euh, naa Urwa la Urwa ibn Zubayr. voilà radiyallahu anhu nga xamante ne moom loolu effectivement. xam ne julli ñu dagg tànk bi te yëgu ko. li mu jullee ba pare la koy doog a yëg même am na même frère am magam Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu tamit dañ ko fekk ci kaaba gi mooy naafeq bi koo ko fekk ci kaaba gi mu jël ndox mu tàng ne kii day ngistal rek jël ndox mu tàng sotti ko ko mu ñur yaram bi mais bi mu sëlmalee ci la doog a yëg ne euh, sotti nañ ko ndox mu tàng mais xam nga ñooñu loolu moo lay wan ne kooku vraiment dafa jeexoon ci boroomam maanaam ñu ngi kooku dafa dafa en fait dafa dafa dafa fanaaw voilà. ko. te naan te naan te naan ah yàlla rayul sa bopp ba fàq lii ngànt laak voilà mais après loolu niveau la quoi xam nga waaw mais xam nga loolu loolu jeex ci sa borom moo koy joxe loolu jeex sa borom moo koy jox voilà moo tax euh, encore une fois maanaam euh, waree fu ñoo waruñoo bàyyi ñu ñuy gëmloo naan ñu julli mënoo koo def concentré wu ci bi loolu amul du amul du tout parce que kii budul woon loolu mais lan moo tax mu mën loolu mën ko dal c'est parce que dafa jeex ci borom. te parce que dafa nekk ci julli gi rek du début à la fin voilà du début à la fin mi ngi woon ci biir julli bu amoon benn moment di natation ah dana ko yëg mën na yëg benn moment di natation kese day yëg néew sawaay yi am na lu ma dal voilà loolu moom mooy mooy kii ah mooy mooy mooy mooy mooy fanaaw boobu jeex googu jeex googu <coughs> maintenant ay étape la mais boobu voilà étape bi étape bi moom mooy d'abord maanaam c'est que ñoom fi ñu en fait fi ñu rawee fenn rek la c'est dès le départ. parce que ñoom dès le départ dañoo jël seen lépp ne euh, ñoom amatuñu amatuñu ay bëgg-bëgg amatuñu lu ñuy sañ amatuñu lu ñu nar amatuñu lu ñu xam seen xalaat yi liñ koy fonk fonk fonk neenal nañ ko annuler nañ ko nekk réduire nañ ko mu nekk zéro et que lépp dañ ko delloo rek ci yent bi sallallahu alayhi nañ la ko bëggee nañ la ko jàngalee jeex na amul leneen ñoom fo en fait boobu la ñu rawee ñoom départ boobu départ boobu la reew ñoom voilà voilà léegi nag yow ah, loolu de affaire bi de lool la maintenant nag ak a metti li tax mu metti euh, parfois da ngay di ko rencontrer quoi ci àdduna booy booy dund. maanaam dans la vie les réalités de la vie dañ lay rattraper parfois nga nga xam ne ah d'accord ndekete lii dafa metti te parfois ñi nga xamante ne ñoo bokk sa propre camp yow ñooñu ñoo lay mettre les bâtons sur les roues xaw ma noonu lañ koy waxee ñoom ñoo koy def parce que non seulement ñu bëgg nga def loolu mais parce que ñoom dañuy nekk tout le temps. ci ay clientélisme euh, ci ay euh, esprit de esprit partisan esprit voilà ci yooyu la ne te seen àdduna yëpp xamuñu leneen lu dul loolu même yenent bi sallallahu alayhi bu ñu nee la bëgg nañ ko en fait bëgguñu ko ngir ne mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam déedéet en fait dafa am ku ñu fan ku ñu naw ku ñu bëgg wala ñu ñu fan ñu ñu bëgg ñu ñu naw ñooñu noonu naan leen yent bi da jar naa bëgg sallallahu alayhi wasallam ñoom ñu ne dañu bëgg yent bi ngir loolu mais réellement ñoom bëgguñu yent bi sallallahu alayhi wasallam loolu maam di ëpp ci ñun loolu loolu la parce que ñun lu ëpp ci ñun réellement bëgguñu yent bi sa alayhi suñu sëriñ yi lañ bëgg mais pas yent bi te suñu sëriñ yi bëgguñu leen dañ leen a maanaam dañ leen a jàpp ay héros rek dégg naa ne daal dundam lii la def ak lii ak lii ak lii ba ñu nekk ay héros ci suñu bët mais comme ñoom yenn ci saasam lañ bëgg ñoom ñun amuñu lu ñuy def lu dul dinañ ne ñun tam lañ bëgg yenn bi mais c'est lii li wane ne c'est faux c'est simple amul kenn ci ñun tey kuy taxaw wala bokk bariwul laa bëgg a wax ñu ne ah yent bi de sallallahu alayhi lii la jàngale lii la wax te lii la jàngale lii mooy dëgg gi nga gis ah nga ne ah xam nga sëriñ bi moom li mu màgg màgg nit la rek day am ay day day day mu am manquement parce que sinon day nekk day nekk soit yenent bi wala mu nekk yàlla te te mënta ne kenn ci ñoom ñaar euh, léegi euh, nga ni gis naa ay la yewén lii nag moom fa dëgg dëgg nag wuute nag man daal li ma xam ne yenent bi daal moom lii la jàngal ci lii la doon def sallallahu alayhi mais duñ ko ñeme sax wax yàlla tere ñuy ñeme naan dañuy am position bu wuteeg loolu maanaam xalaatuñ ko sax. dañuy àll ko. <laughs> voilà si <laughs> si maanaam jëm ngay xalaat ne ah ay la yowante bi moom lii la jàngale salaa salaam ay le simple fait nga koy xalaat rek mooy signe bi wane ne yow moom léegi nga àll ko. yow ay fan moo la des ay fan dans quelques jours rek nañ la may rek wallaay da ngaa xamul dangay di gone rek <laughs> dangay di gone rek waaye xam nga ni moos nangam nangam. en plus tellement vrai que lu la dalati rek dañuy xam loolu. voilà exactement dañuy jàpp ne waaw malheur yow lu la dal rek dañ naan c'est parce que kii xamoon voilà xamoon nañ ko kii kii kii mu fi wax yii mais te pourtant yow defuloo dara lu dul ne ah man de li ma xam mooy ne yent bi lii la xam lii la doon jàngal mais yow boo xamee leneen mën nga ko défendre mais ñëwal nga exposer ko nga ni kat déedéet yent bi saa salaama kat dëgg la ne li ngay wax ni yent bi sa xadis la waaye nag nii lañ koy déggee ngir xadis bi ngir jëf yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi ngir ñoom doxalee nii maam ñu xam ne lii la mais nga ni ma bàyyi li nga xam ne yent bi loolu la doon def ngir jëmmi li diw doon def ah déet loolu nag duma ko man <laughs> ah non <laughs> yow bëgg ko ko yow moom bëgg mais non c'est que da dul yennoo fi maanaam en mais loolu yow soo ko defee yow loolu mooy foudre yi moom yow yaa ko yaa ko yaa ko taal ci sa kaw. maanaam yow yaa tax gars yi mere nañ la yow yow ba faw te dootuñu la dootu mer googu dootu yëkkati ko ci ba faw. ah voilà te te loolu dëgg-dëgg maanaam gars yi foofu la rawee ah même suñu sëriñ yi foofu rek la ñu rawee suñu sëriñ fi ñu rawee mooy le fait ñoom yent bi sallallahu alayhi wasallam daal lañ jëloon teg ko seen kanam ak lu mën xew lii la yent bi doon jàngale sallallahu alayhi wasallam rek la rawee ah teg ci seen volonté gar. mu jaral leen lu ne mu jaral leen mais lu ne lu ne du leneen mais malheureusement euh, ki ñàkk xel comme ni ko proverbe bi di waxe moom booy joxoñ euh, weer wi moom au lieu mu xool weer wi moom baaraam bi rek lay xool malheureusement que ki ñàkk xel noonu lay doxale ba pare fixation bi yëpp ci baaraam bi la même buñ ci boole nan la non non du baaraam bi en fait weer wi lañ lay wan dana non mais xoolal baaraam bi weer yi ni mel euh, xoolal baaraam bi ni mu tegoo xoolal ci nag maam ci baaraam bi rek lay nekk ñun ñu bari loolu moo ñu dal léegi. ba da ciy gis ñun dañuy organiser xew-xew boo xam ne dañ naan xew-xew bii de yéen bi lañ ko tuddee sallallahu alayhi wasallam lan moo ci am xam yéen ci mooy weer wi. sallallahu alayhi wasallam al badru al badrul munir weer wu mat wi yent bi la bi leeralaate sallallahu alayhi wasallam mais au lieu ñu dem ci weer wi déedéet nekk ci weer wi déedéet duñ ne ci weer wi de ci baaraam bi rek la ñuy nekk ba événement bi tas nga gis ne yent bi sallallahu alayhi wasallam liñ ko ci tudd daanaka lu néew la bu dee tudd nañ ko ci dangay gis sax fi ñu koy gën a tuddee rek mooy ah ñu ngi leen di gërëm ci seen teewaay ci guddi yenent bii sallallahu alayhi wasallam maanaam waaw éverti occasion yu mel noonu lañ koy tuddee daal ne waaw yéen ñëpp képp ku fi ñëw ngir ne guddi yent bi la ñëwal sallallahu alayhi wasallam voilà ci genre yu mel noonu mais jëmmi yenent bi sallallahu di wax ci moom ak dox di di di di joxoon ci moom de telle sorte que képp ku fa jóge sa xel ak sa xol dootul nekk ci lu dul ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak njàngalem ah lool de moom néewaan na lu ñu koy gis de néewaan na lool lu ñu koy gis te ñoom nag loolu rek loolu rek lool lool lool lool foofu lañ ñu rawee en fait départ boobu ñoom lañ amoon te ñun départ boobu lañ manqué. départ boobu ñun moom lañ manqué ñoom nag départ boobu lañ amoon te Yonent bi sallallahu alayhi moom mooy début bi mooy fin bi. mooy début bi mooy fin moo nekk ci biir ne ci biti waaw moo nekk ci biir moo nekk ci biti àdduna bi yëpp dañ ko war a régir autour de moom dañ ko war a tourner autour de moom mooy point central bi ah bi markazil fuhum wal maani ah loolu la markazil fuhum wal maani loolu la yent bi sallallahu alayhi mooy centre compréhension yi ak sens signification wu mbir centre bi mooy yent bi sax mooy markazil fuhum wal maani voilà hmm? dañ ko jàng ci jawatu kama voilà ah. voilà mais il faut nag léegi ñu incarné ko ne yent bi sallallahu alayhi moom mooy centre lan yi yi ak signification yi sens yi lépp ci moom la war a tourner ah. waaye ñu waaw loolu moom mooy li gën a def si da ciy gis sax ñoo xam ne bala ñoo kontaan boo leen ne yent bi saa saa nee na duñ kontaan de bala ñu kontaan dañuy diw nee na seen diw daal waaw seen diw day nee na foofu moom da gis gaa yi commencé fittasu ñeneen ñi ci des ñeneen ñi dañuy fitta su fitta suy foot ñi ci des naan ëskay nga gis ko jóge fa ne waaw waaw noonu la de waxati nga dëgg et cetera ñu commencé xumbal bërëb bi parce que tout simplement ne te ca kat ci suba ba léegi ñu ngi fi tudd yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp ne teg nañ waxante dëgg waay. ku mel noonu moom bu nee bëgg na yent bi sallallahu alayhi wasallam waxul dëgg waxul dëgg dinañ ko jéem a layal façon bu nekk nag mais ay la yéwén nag loolu moom man xaw ma ban lañ ko mën a ba mu jub ma ban lay lañ ko mën a layal ba mu jub waaw waaw loolu moom moo tax delluwaay bi point boobu maanaam ci yàlla la delluwaay bi yépp nekk buñ ko bëggee dund ñun mënuñu ko dund parce que que à travers ki ñuy wax alxijaabul azam ah wala alxijaabul azam mooy kiiraay bu mag bee mag a mag bi gën a mag ñépp loolu la kiiraay bi mooy voile bi mooy kenn manul lu dul à travers voile boobu ci nga mën a yegge ci yàlla parce que yàlla ñun ñu am accès ci nekk nekkam mais à travers voile boobu la ñu amee accès ci moom mu yent bi sallallahu alayhi lu la fi waay wax leneen lu dul lii rek xamal ne mi ngi lay nax dalaa bëgg a def jaamam rek loolu mu bëgg laa triander mais mbir mi lii rek la waaw yeneen ci alayhi salaam ñëwuñu fi lu dul ngir jàngale yàlla waaye wàllu yi ñëwuñu fi lu dul ngir tegtale yeneen ci sallallahu alayhi moo tax ñoom ci yàlla rek lañuy tegtale ku tegtale ci leneen lu bokkut ak yàlla rek ku jàngale leneen lu bokkut ak yent bi rek sallallahu alayhi wasallam rek xamal ne mi ngi commencé nekk dugg ci naxaate détournement d'objectif ah tromperie faux usage de faux ah et cetera ah usurpation voilà ci yooyu la ci yooyu la nekk mais li dommage mooy le fait que ñun léegi dañoo tàmm loolu dañ ko tàmm en fait de que dañ jàpp ne fait dafa normal quoi dafa dafa c'est que c'est loolu moo jaadu en fait danga gis tey fi mu toll boo defee waxtaan ni gis nga nii waxtaan wii nii tey bari na ñoo xam ne buñ fi nekkoon tey nii dañuy mer dañuy mer duñ kontaan du tout du tout du tout parce que dañuy wax ne soit parce que dañu nekk di wax loo xam ne maanaam dañ nekk di di di di euh, euh, euh, maanaam li li ñuy wax amul kii quoi c'est que amul en fait c'est pas c'est pas bien étayé te li tax c'est c'est pas bien étayé pour ñoom mooy il faut nga ni moo tax seen diw ba mu demee fee def na li ak li ak li seen diw ba mu jaaree fee wax na li ak li ak li te ànd même bu amul rapport ak waxtaan bi. na ngay tudd seen diw ak seen diw seen diw rek. leen di gis gars yi kontaan bépp non saa waay nag néew ba néew mais dafa xam affaire yi quoi parce que ñoom ci non ah, am na am na benn nettal bu alaaja bu nettali woon radiyallahu anhu mooy d'ailleurs bi muy naan bi muy naan am na benn ba Seydil Hadji Malick Sy ba war daan ne déedéet est yàlla nee na ak yonent bi sallallahu alayhi nee na doyul. bëgguma di wax ak yéen di di joxe exemple ci seen Hadj te moom mooy sëriñam pourtant mais bëggul loolu mu ne parce que mu ne euh, parce que yàlla xa yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee doy na ku mu doyul mais normalement dara du la doy leneen bi muy muy après ci la nettali histoire bi nga xamante ne mooy xista boobu nga xamante ne moom la waxtaane woon gaa yi réeruñu keroog ne ko ah sayyidul qawmi ñun dey maanaam ah, ñun daal sa waxtaanu biig bi daal tax na ba ñun ñëpp suñu reer yëpp dañ ko jéggi maanaam réeruñu quoi parce que dafa dafa tàng quoi dafa tàng ah, waxtaan ngeen ko tuddeem waxtaan ngeen ko tudde est dama génn qaala qaala Rasulullah sallam dama génn yàlla nee na yent bi nee na sallam génnu en doy na doy na doy na sëkk mais fi mu toll on imagine même pas loolu loolu loolu boo ko waxee fii en même temps finalement sax dañuy xalaat ne est-ce que yow nekkoo di contre Serigne si sax yow est-ce que contre Serigne si sax finalement parce que dañuy gis ne yow daal da nga naan yàlla nee na rek yent bi nee rek non sawaay boo moytu da leen a contre quoi da ko ñëmewuta wax hmm? ah wala ibaadu la wala ibaadu la non waa ji ibaadu la. am na c'est que ñu bëri dañuy dañoo ñàkk xam quoi dañuy réer quoi parce que ñoom dañuy dañuy réer rek éducation de base ñu bëri dañoo réer sama yàlla ñu bëri dañoo réer rek. non mais dañoo jël kii musique bi ñu yaakaar ni ci diine bi la ko. dëgg la dëgg la sànqal si ñu yaakaar ni ci diine bi la ko. te amul ñoo xam ni. amul su boobaa nga leen ci baabu ci jàng ko. parce que ci ci ci diine ñoom ngay jëf rek ci. ah. léeg du ko sore de. Ah. waaw xamuñu xamuñu xamuñu waaw ñu bëri xamuñu kon da ngay judd fekk sa papa sa sa maam yi sëriñ di màggal sëriñ si xam nga rek ci waa lañ jëm Touba lañ jëm ak affaire yi tam nga topp ci rek. <laughs> soo jéem a def différence parce que xam nga rek Sénégal boo nekkee xale boo waxee sa bar bu jëmee kaw yow da nga yow da nga xamati mag yi ngay taxaw di waat yow da ñuy waat léegi. <laughs> day métti ko. yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla sàmm lool may ñu may ñu ñu ñu am dégg-dégg surtout may ñu ñu bëgg yéen saa bëgg bi bu réel bi quoi bu réel bi voilà mais bu réel bi quoi. message boo ko bëggoon jàllale tey boo demee Sénégal ci rajo yi ci télé yi ngay ko jiite borom télé beeg affaire moom mooy gën sama boobu dañ lay créer. dañ lay créer. dañ lay créer. voilà wala ñu boole ak adduna bi yëpp. dem sasal la ay wax yoo xam ne waxoo ko du tout. te boo te bu ñu jógalee day gën a am yi di ñëw génération bii non non bii dina tane bii di ñëw insha allah dina tane. nga yaakaar am na am na yu yu bari yu kii dina tane.